waaye laa <laughs> yu laa xuudamaa raamoo la ñuy sàkk moom mënuñoo dajeeg moom c'est impossible waxuma la la ñuy sàkk man nañoo dajeeg moom waral baabaa mais buntu ba leen di jotale ca la sàkku sax loolu mënuñ cee accès c'est impossible parce que ñoo du mooyu buntu bi lan ngay wane ginnaaw buntu bi ba pare te yow da ngay seet bunt ci buntu bii la ne ginnaaw buntu bii nga ne duma fi jaar mais doo dajeeg loolu mukk walal baaba waxatuma laa buntu ba <laughs> waaw <laughs> mu ne wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne wa tuqiima salaa ñetteel ah ponk lislaam yaa ngoog seede da amul benn buur muy jaamu ku dul ñaareel ponk kër yonent bi sallallahu alayhi wa muhammad ndawam la loolu nag mooy lan mu muy impliqué mooy lépp lu mu ñu wax ne borom bee ko wax mais dañuy gëm ne borom bee wax te lépp lu mu ñu xabaare ci luy ñëw ak lu weesu woon am loolu lépp ak lu xew léegi même bu dee ne suñuy bët leneen la gis dañuy seede moom li mu wax mooy dëgg waaw suñu bët yi ñooy nar. waaye li yonent bi saa saa wax moo yëpp par force ndax huwa moom mooy ki nga xam ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha waaw loolu borom bee ko rabbus samawati wal ard alimul ghaybi wash shahada waaw dañuy xam ne lépp lu mu wax mooy am ndax huwa wa'du sadiqul masduq sallallahu alayhi wa sallam bila shakkin wala rayb waaw wala miria amul benn dut ombre sikk sàkk bu ci ne loolu la impliqué de te bu defal keneen képp ku la ne defal lu wuteeg moom li mu ne defal doo topp ko ak ku man di doon tout ça lay impliqué du ay wax noonu kese di sànni ci air bi noonu ci ngelaw li déedéet hada lëyin loolu dafa simple loolu dafa woyof déedéet implication la laaj waaw <laughs> di nga am loo xam ne dañ ko ci yoon waroo woon sax bëgg laata nga xam moom lan la bëgg d'abord waaye bu fekkee nga bëgg dara sunna dikkal la waxu yeneen lay sax rawatina li nga xam ne moom yooyu da farata la ñu roy ko amatoo droit di ko fi bàyyi tax waxu ka'inan man kan waxu kumu kooku ku man di doot ak lu man di yor ci dara ya amoo ci droit di ko topp bu wuteeg waxu yonent bi alayhi salaatu salaam waxam yii yëpp la ñuy impliqué que cofeel gi ngay am ci moom doo ko amal beneen bindeef du sëriñ du nday du yaay du kenn du wala yàlla du beneen yonent waaw cofeel gi koy ëmbal manoo ko amal keneen man da nekk c'est impossible loo sopp sopp nit loo sopp sopp sëriñ lu mu man di toll yonent bi alayhi salaatu wa salaam huwa fawqa ru'uusil aalamiin moo féete kaw boppu ñépp waaw gis nekk malaaka nag ak doomu aadama moo seen bopp moo nekk ci seen kaw nga xam loolu la loolu nag ak li muy impliqué mooy kon kay kii kon kay yépp waxu boobu du ma la xam fële lay lay teg yàq say wax loolu la loolu mooy wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> wa tuqima as-salat troisième pilier ñetteelu ponk ka nga taxawal julli yow mii dina laaj képp kuy dégg na xam ne l'islam bi lii la wa tuqima as-salat ñetteel taxawal julli ndax seede xol a koy def ah lam nañ yi di ko waaye ngay jëf ak say cër jëf yooyu nag ngay jëf ak say cër bi ci gën a màgg moom la ci teg wa tuqimu salah mooy ngay taxawal julli waxul wa tusalli de wa tuqimu salah waaw mooy ngay taxawal li nga xamante ne mooy moomee mooy julli waaw allah julli da koy taxawal <laughs> di ko defee ni ko borom bi diglee ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale amul noonu ni ma neex laa koy defee ah heure bu ma neex laa julli ah léegi bon attention ah, man j'ai des j'ai des programmes ah. non yow taxawaloo julli déedéet nga xam ne yow julli moom kii la rek moom lu ñëw mën nga koo ajuster ba mu des moom waaw moom moom julli ji moom mooy loo xam ne daanaka boo ñàkkee programme ñàkk lépp loo def ci nga koy dóor a utal li nga xamante ne mooy place xamal na yow xamoo li ngay wax yow moom xamoo li ngay wax waaw yow xamoo li ngay liggéey laa wax dangay ngay allahu akbar dangay caaxan mooy di ko taxawal ci charte yi bala nga koo def jàpp wala bu dee jàppala war wala julli wala wala euh, sangu wala tiim bu dee ñaari ndox amu fi waaw def ko ci ay waxtoom ndax inna salaa kaanat ala al-mu'miniina kitaaban mawquuta boroom dafa ne bu julli dafa nekk lu boroom bi gàll way gëm yàlla yi mu nekk loo xam ne da koo utal dëxel waaw app bu mu tëral ne bu jotee na ngeen ma fi jullil tisbaar lii tàkkusaan lii fii ba fii timis ba nii waaw ca laylatul isra ca soogalu sayyidina jibril la ko borom bi yónni alayhi salatu wassalam mu ñëw leeral waxtu yu yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ko leeral ci biir ak dundam waaw kon li gën a màgg mooy loolu ginnaaw seede yi moo tax yonent bi alayhi salatu waxoon ci xadiis bi nekk ci musnadu naka noonu qad rawaahu al imaam ibn Maaja an Thawbaan waaw mawla rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam mu ne yonent ba saxaaba la woon boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo doon kiiwam ah mooy mawla rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam moo ko libéré woon mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na istaqiimu wa lan tuhsuu wa'lamu anna xayra a'maalikum as-salaatu wa laa yuhaafizu 'alaa al-wuduu'i illaa mu'min waaw waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nee na i'malu jëf leen def leen lu baax istaqimu coow waroon leen waaw qul amantu billahi thumma istaqim waaw coow waralul ci yoonu l'islam ginnaaw bi nga kiiwee ba ajusté ba tegu ci yoon wi <laughs> léegi nag jeex na yow sa direction sa barre comme waa ji voiturier bi kiy dawal conducteur bi ligne droite la bul jàdd mukk yow barre bi jaru sax ngay yëngal téyel noonu rek tey accélérer waaw wa te yëg na rek inna ilaa wa inna ilaa rabbika ke sa borom mooy déytal ba te sa borom amul fin tegu ci rek carburant bi nag mooy sa ngëm yàlla nu sa ngëm yàlla yi dina baaxe say vitesse di dina fort ngay dab di naaw sa fusil di gën a yéeg mu ne kon istaqimu coow wooral leen ci yoon wu jub walan tuhsu waaye nag yéeg leen ne lu ngeen mën a def manu ngeen ak peeg mbooleem jëf yu baax yi waaw manu ngeen manu ngeen ak peeg lépp dina am yoo xam ne yu leen di rëcc wala yoo xam ne du ngeen ko xaw a defe na mu ware waaye lum ci man di dem waaw laa ilaha illa allah waaye walan tuhsu <laughs> manu ngeen ak peeg yool ba ca borom bi def ci jëf yi ma leen di jëf leen waaye manu ngeen a peeg jëf yëpp yu baax yëpp waaye wa'lamu te ngeen xam lu leer lu ma leen di yégal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna xayra la mère de vos actions as-salah la prière mooy julli mi nga xam ne mooy sila bayna al-abdi wa rabbihi ta'ala diggante mooy connexion bi li jokkale diggante jaam bi ak boroomam tabaaraka wa taala julli lay jaar mooy ci gën a màgg yoon yëpp moo ci gën a rëy moo ci gën a màgg yonent waaye saa saa am ne kon yëg leen seen jëf yëpp julli moo ci gën a màgg wala yuhaafizu ala al-wudu'i illa al loolu kenn doo gis ku koy def illa mu'min waaw lu dul koo xam ne moom dafa gëm borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg ndax noonu muy laabale boppam noonu ci biti noonu di ko jaare ni ko yonent bi sallallahu doon defe ginnaaw boobu xamee nan la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon def saa bu koy def bu koy teewlu noonu muy laabale biteem tegtal la ci ni nga xamante ne noonu lay laabale biiram waaw Allahu akbar Allah kon nag mu ngi kon wa tuqiima as-salaah ñaareel ba ñoo ñetteel ponk bi te mooy premier jëf te moo gën a màgg ci jëf yi moo tax yeneen tubaab yi sax ko alquran tout le temps wa aqiimu as-salaah lay njëkk a wax taxawal leen julli léegi ñeenteel mu ne wa tuuti az ñeenteel bi ngay joxe zakat waaw mooy nit ku ne am ngay rëcc rëcc te fagguwin wa ngay faggu la ngay ut di ci jéem a am dara loo dunde ak loo dundale ña nga war a dundal am na ay yoo xamante ne nii lu ci rax léegi nag ngir sellal alal jooju mu nekk toxara luy sellal alalu nit ki ni ngay def mooy da ngay génne zakat zakat nag wute nag saraxe waaw wute nag bon man daal damaa kii bi may man saa su ma xëyee eh, damay jaar pont ko kolobaan bi ah ñi may romb ñuy yalwaan ñëpp dama leen di jox ay ñii ay ay deux cents ñi ay après ma jàpp ne loolu mooy zakat déedéet loolu du zakat de zakat bii ñuy wax. muy buñ nee zakat ci lislaam muy zakat bi ñu xam azaka waaw liñ naan natt azaka <laughs> waaye nag bien sûr que ça ne suffit pas yow miy jàngale wala yow bi tam nga ne moos doyul nga naan taalibe rek dee leen génne zakat dee leen génne dee leen natt azaka mais loolu ñépp ko xama ah loolu nekk laata ngay ñëw ci daara ji waroon ngaa xam la mooy génne asaka mooy kaddu googu boog laa bëgg a wax mooy mës nga ko dégg que ne jullit daa war a di joxe zakat en tout cas ku am les moyens <laughs> léeg-léeg sax nit ki du ñu xam les moyens loolu nag yow sëriñ bi wala yow miy jàngale bu dee pare woo wala mënoo <laughs> parce que léegi ñun suñu problème bu jamono moom lenn la du sax gars yi inconscient wuñ ci mbir mi de mooy ñi ñu ko fooge ci boppam en fait dañoo amul xam-xam de moo fa waaw boo leen ne woon léegi dama bëggoon ñëw de à l'improviste mu a laa leeral yéen ndongo yëpp <laughs> ngeen ñëw ci sëriñ bi ne ko tay nag moom ginnaaw bi ngeen joxe <laughs> bu dee addiya ngeen joxe ba pare wala ngeen ñëw seet ko ne da ngeen a ziyaar xaw ma ziyaar sàngama ma nàngam tay nag euh, a ah, cheikh ñun daal umpale woone ñenn ñi ci ñun ay commerçant lañ ñenn ñi ci ñun ay baykat lañ ñenn ñi ci ñun ay ay jur lañu yor ay sàmmkat lañ ñenn ñi ay nappkat lañ dañoo ñëwoon nag tey bëggoon ba la fee génn nga leeral ñu ci ku nekk suñu zakat nan lay demee. la ilaha illa <laughs> loolu moom. <laughs> yow moom dekkal nga gor guerre mondiale <laughs> ña ko laaj ñooñ moom dekkal nañ guerre mondiale <laughs> ne kii nag moo bëgg gàlloo sëriñ bi balaa sëriñ bi wax ñenn ci moom ñoom su weddoo ñoo la eh, non loolu non non sëriñ bi amul jox après dina leen kii <laughs> moom ci moom xam na lu tax mu gaaw mu gaaw fël affaire bi affaire bi eh, eh, ngir ngir botter botter en touche parce que xam ne loolu dix-huit yooyu kenn waru cee dugg alors que loolu bu dee sëriñ manul loolu jariñu la loolu lan la lay jariñ mooy xamal la sax sa diine yi gën a teer a teer nga xam ne yooyu saasaam ci defal boppam doonu koon délégué de nan jàppe moo ñu ko wan de neewul euh, euh, euh, ya Aba Bakr ne waxul Seydina Abu Bakar jógal jàpp nit ñi gis yow yàgg nga ànd ak man yaa may gis saa su ne may jàpp jàppal nit ñi gis déedéet moom ci boppam moo doon def di julli moo yéeg ci minbar bi comme ni Seydina Sa'd eh, eh, Sahl ibn Sa'd minbar bi la taxaw di leen wan nañ lay julle di tabbaar di di allahu akbar di leen wan bu waree sujjóot daal di wàcc tuuti ci marche pied ci pied oh, minbar bi sujjóot wan nit ñi bi mu paree mu ne leen damaa def lii li tatammu bi damaa bëgg damaa def lii ngir ngeen xool nan laa jullee ngeen jullee ko ngeen ngeen roy ci man sallu kama ra'aytumuni usalli julli comme ni ngeen ma gisee man rasulullah sallallahu alayhi wasallam may julli zakat moo ko doon leeral de moo yónni soo at yi ñi nga xam ne ay jur lañu yor ay gëléem ak nag ak xar bu jotoon mooy li délégué woo ñiy dem di ko collecté ji te moo leen di wax nan lay demee waaw lépp amul lenn loo xam ne da koo délégué gars yi nga ne mais aj nag délégué na ko ma ne fan la ko délégué nga ne mais neuvième bi kañ nañ ubbi Makka huitième année juróom-ñetteelu année bi ah, saa yow itam da ngaa foog ne woon xaw ma dara ma la non waxuma la loolu léegi continuer sa raisonnement nga ne waaw kon maa ngi man loolu man téyuma la nga waxal rek nga ne waaw juróom-ñetteelu at mi ci lañ ubbi Makka du yàlla ko fi waxtaan yëpp ci Xunayna ah, ah, ah fa lañ jóge ubbi Makka dem dem xeex ak waa Hawaazin ca Xunayna ma ne waaw. Oh, waaw mais at mi ci tegu say yeneen sa sam ajul dafa yónni Seydina Siddiq kon kay délégué na ma ne la non ku doon daa délégué loolu xam nga yenn xikma moo ci newoon la tax demoon ah mushrikuuna yi dañ doon aj ba loolu noonu ba ba ñi Seydina Siddiq di nouvelle wax xabaaru ne leen bu ngeen fi ñëwati parce que dañ doon aje xalaatu ñu yonent bi saa saa ñëw war a leeral ak ñi nga xam ne ñooy xeexam ni ñuy aje mushrikuuna yi nekk ci wet gi di def ajaamu ne ñii di yuuxoo ah oxlu hubal yi ci wet gi noonu loolu xalaatuñu ko. yonent bi saa muy dem mu yónni Seydina Ali ibn Abi bi ayat bi awa bi ah, ah ah ah li nga xam ne muy awaa'il suurat Tawba waaw yónni ko njàlbeenu saaru tawba mu dem jàngal ko fa waaw innamal mushrikuuna najas ñii mushrikuuna yi ay ñu salte lañ ñu takku biir lañ kon nag falaa yaqrabul masjidal haraam ba'da aamihim haadaa kon nag boo bu ñu jegee ti mukk jàkka ji nga xam ne moom lañu warmaal muy jàkkaay kaaba gi ginnaaw seen at mii ba nga xamante ni ca la ko Seydina Ali radiyallahu anhu ñëwee di ko wax Seydina Siddiq ne ko bu bu discours par nga wax mu wax mu yónni ñoom Seydina euh, euh, Abu Hurayra ak sahaaba yu bari ñuy wër ca Mina ca tànt li ñi di leen ko jàngal di leen wax aaya yooyu waaw wa an la yahujja ba'da al-'aam mushrik waaw te bu mu aj ginnaaw tay ak mii benn kuy bokkaale yàlla du fi aj ba loolu lépp setee leer nañ ci xelu nit ñi at ma jakkegu ci la ñëw moom yonente bi alayhi salaatu salaam daal di aj hajjatul islami tartani ni voilà waaw ajak ajak ajak l'islam gi nga naan xam nga lu la nga naan da moo daan aj ba pare naan oh, wal yaxudu ha ah li nii minni manasikakum jël leen ci ni nga xam ne noonu lañ war a aje noonu ngeen war a aje ah, léegi yow nga ne man nag naa ko fi nekkal bu ñuy wax nga ne yaa ko dina jege mais ku dee waxoo ko réellement mooy sa jëf yëpp ak tamit li sa taalibe yi wax wala li ñu leen gëmloo ñu naan kii moo fi gën a jege yonent sa sa moo fi gën a euh, moo fi gën te mënoo ci leeral ci ci yi ma la wax nii pratique yi ne reste que pratique yu njàpp ak yooyu sax bu leer sax ku la ko laaj seen kii kii daa bëgg euh, gabloo ay scandale mais ah. y a plus simple waxoon naa leen gis nga wolof yi bu ñu amoon ful la lii di laaj seen diine rek ñor leen wallahi léegi la la dési déshérinisation commencé wóor na dina bari ñoo xam ne dootuñ nangoot am taalibe wala boo dootuñ nangoot dajeeg nit ñi waaw ay zone tampon la ñuy dóor am na ba pare sax waaye day gën am. kon nag affaire baa kon wa tuuti zakaa ngay jox wa tuuti zakaa ñeenteelu ponk ah mooy ngay ah euh, moo ñetteel bi ndax ñaari sahaada yi dañ leen di compter benn ngay taxawal julli ñaari seede yi daanaka dañ leen taxawal benn taxawal julli joxe zakat ñett waaw loolu nag kon lu yaatu la zakat li nga xam ne moom la lislaam farataal waaw ci yan at yan ñoo soxla xawalaanul xawli ñoo soxla moom at ak yi nga xam ne soxlawul at mi mu wër yooyu yëpp zakatul xayawaan yi kii bokk euh, an'am yi jur ji zakat yi nga xam ne mooy simar yi nga xam ne mooy mbay meeg yooyu ak yi nga xamante ne wal hubub wa simar ak ba yi nga xam ne mooy zakatu al fiddatu wa dhahab zakatu salaire yeeg ak ainsi de suite yooyu yu yaatu la walillahi alhamdu wal minna borom bi defoon nañu defoon ko ci siira bi euh, daggoon ko daal koy ber moom kese sax moom kese walillahi alhamdu wal minna mu ne ginnaaw loolu ba ñetteel bi wa ñeenteel wa tasuma nga daal ñeenteel pilier yow mii di walaay nga woor weeru koor ak képp kuy dégg mu ngi ponk yaa ngi pilier yi kon ñeenteel bi ngay nangoo woor weeru koor muy ramadan waaw te yàlla tax waaw waaw ndax boo fi wooree ndax parce que bon aw ma moyen ah aw ma nu def neneen parce que bon Sénégal bi na laa fi nekk ñépp di woor wooru ma non te boo wéetee amaana nga naan mais ci biti boobu sax ni nga ngi mais nit ñee tax boo naan koo xam ne kenn gisuloo doo woor kooku yow yow xam nga ne sa woor boobu taxul ñuy wax waaw waaye woor dëkk ci yaramu nit ñi waaw ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu li borom bi wax ndax kenn ci yéen bëgg na sopp na di lekk suuxu moroomam ku ñu denc sa mbokk génn àddina ñu denc ko nga dem ca almeeri sulli ko bàyyi ba guddi suuf seen da nga dem sulli ko di dagg di ah yóbbu sa kër daal di commencer togg soos ci pooj beeg tànk beeg yeel yeeg yeex yi nga ne yow saa yi li nga wax ñàng naa ma ne doo ñàng alquran da koo gën a jàng <laughs> ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu du yéen yëpp ko bañ moo tax loolu ci def voilà léegi nag comme wax nee nga daa ñàng mooy ko boo jëwee rek xamal la yow loo mu ne jëw beeg looloo ne waaw <laughs> te jëw zikru ko axaka bima yakra mooy ngay tudd sa loo xam ne moom neexu ko amul ñeme naa ko bu fi newoon garab looloo du loolu boo ko ñemee loo xam ne moom neexu ko bu fi nekkoon nga dem di ko di ko wax keneen loolu mooy jëw bu dee nag da nga koo sosal wax li ngay wax newul ci moom yonent lay saa kooku da nga koo naral da koo duural te moo gën a garaaw waaw kon nag watta suuma ramadan ngay woor weeru koor sàmmoon teg ni nga xam ne mooy koor te yàlla tax waaw wata xujja juróomeel bi te mooy bu mujj wa tahujjal bayta in istata'ta ilayhi sabila ta muy néegu borom bi tabaaraka wa ta'aala al-ka'batul musharrafa zaadaha Allahu tashrifan sabila benn yoon ci sa dund loolu mooy farata lii daal mooy ponk l'islam muy aj arkaanul hajj walillahi alhamdu wal minna yii nii yépp defoon nañ ko ba daal koy ku nekk ak sa parti walillahi alhamdu wal minna ñu ngi ci archive yi waaw léegi kon xam naa dañuy yem nii kon ci ponk l'islam bi bii di ñëw aji laaj jii <laughs> di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam nañu tudd mbir mi mel ni ñun dañoo nekk ca fa ñoom Seydina Umar radiyallahu anhu newoon di xool yonent ay sa saam mel ni dañ nañ koy teewal teewlu teewlu bu ñu déglu hadis bi waaw hadis bu ne dañoo war a teewlu mel ni suñu nekk ma mais suñu xol yi yëpp ka ak nekk dañ faa newal mel ni dañ faa newal mel na nga jàkkaarloo yonent ay sa saam toog waa ji ñëw def loolu toog sësaleen óomam teg li nga xam ne ay tànkam ci pooj yi di ko laaj nga ñuy xerawlu di déglu yonent ay sa saam toog